salatul fajri daaru fajara makiyyatun kalal makara aw madaniyatun salasun ñett fukk ayaatan ci kaafir bismillahi safi wa xawla ci tuddu tuddu bu rahmani ka laa yuqi war min lahu yub jaar la wa min kala yuqi war min lahu jaar akara wal fajri gëna fajar jam fajar fajri bu tuddu ndaawal fajri gëna fajar ci bëfa arafa mooy fajri guddi ñaareel ga ca arafa nekk diggante bëfa arafa ak bëfa ñu ne wal fajri génne na ma fajar fajar jëkk ja mooy xateeku ba waaye jóge ca péréb yàlla ba nga xam ne mooy cosaanal xam ak mbindeef yi lu mën a xam ci maanaam fajar daal yàlla añ cay gën wala yaa dina di guddi xam fi nii di fukk yàlla ngi gën itam ci fukki guddi yi jëkk ci bésab tabaski yéen ñu amul ay bët li yàlla gën a bëgg ci ñoom def lu mel ni fukki fan yi jëkk ci bésal tabaski rek bés bi ci nekk na période màggat bés yooyu te mooy bés yi mu yooyu itam te muy xam yonent yàlla Muusaa ma ñett fukk la jëkkoon a war muy weeru yor mat ne ko fukk mooy fukk wa soxna gañu na ma safaa mooy lépp lu tóor mooy lépp lu tullante wala te gënaa ak teewal mooy lépp lu teew safin wa safi baynahuma Adama ak Hawa wal watri baynahuma yàlla ki nga xam ne moo witar ren ñu ne safa mooy Adama ak Hawa wala mooy guddeeg bëccëg wala jëpp tullante dana la wér yàlla lépp lu mu bind xam na tullante naka ngeen digaloon lan la ci ñeena ay bind asamaan bind suuf bind guddi bind bëccëg lépp lu mu def fàttal na ko ci lënt bind góor bind jigéen mu def ak moom yàlla nga xam ne moom rek a tuur nga xam ne ci bind ci lënt yëpp moom mooy ci tuur ko mooy yàlla bon nag dañ ne ci lépp lu mu bind bind jigéen góor ci jëmmam itam wala yi liggéey ñu ne ma guddi laa yëf rek ba sama moroñaan gën naa ca guddi ba jant ba fayee ba guddi moom itam fab am rañaanam bëgg a jëm fajar hal fi zaalika laa aju naka la ci loolu lañ gën qasamun ngay ñu fii ñu ñaar ma jaa yooyu la yàlla génnee ndax ngay maanaam ngay ngi ci maanaam yi nga xam ne xam xam-xam bu mat ak kattan lu mat kon nag rek moo yee jaamu lu mu doon jawaab jaba saxaafal gi nag bonam wallaahi def na buggal leen yéen yéefaru Makka yéen ñëpp da ngeen mos mbugal loolu ngeen doon gëñal moo tax moo gën a baax mu afa sa jawaab ji de ndax ma kadu gi alam tara ndax xam ne yow Muhammad kay fa fa'ala naka def rabbuka borom sa bihaadin irama ci haad iram bihaadin ci haad irama irama haad bu jëkk ga mooy iram ba te maa di borom taxawaay yu gudd la ñu daanaka juddoo ba mat ñeneen téeméeri xasal ñeneen at yu jot ñu ñëw gën a mbëru ci li yàlla bind ci ñoom la Sidaar nekkoon seen buur ba Sidaar yi nga xam ne dafa amoon kattan ak matériel garabu morom ci àdduna buy daw nag dawaatee ak yàlla mais dégg naa ak jàmm moom dana defar ak jàmm ci àdduna mu daal di nuyu ko fexe ci àdduna bi. moo gën a teey suuf gën a teey jaww gën a neexe ndox ñu ko fa tabaxal dëkk boo xam ne dembale murul dembale xaalis rek lañ koy tabaxee ba ba baaxee fa dawal ay yoon lépp ko fa dajale lépp lu ñuy soxla ci lekk ak naan ko fa dajale aljana ji yore wax moom dana ko toxal ci suuf loolu koy am doole bay xalaat loolu xam na ay at du tabax njëndem loolu ba mu yàlla yéexe ko dund ñeenti téeméeri at di tabaxal jaamam jooju ba mat ba xam ne daal dara dara dara dara desul ñu may sant ko rek mu war ma ñu may sant aljana de boobu aw saam ndax diggante yow dëkk ba dem na bay seen dëkk ba rek malakul mawti daal di def ci kanamam mu ne waaye jógal randal leen ci di dox ci sama kanam xanaa ko mu ne ne buur bi la mu ne ko man maay malakul mawti dañ maa yónni sa raw bi daa jël sa mu ne maay ma àgg rek ci dëkk bi mu ne ko kañ nga noonu fii lay xel waaye si loolu dara dandal foofu ñun la yàlla defoon aar yorama jamono bi ñu xam aw yata daan sàmm di wër na baax ba ca dëkk boobu parce que dem la ñuy wut di indi wal ko fi ñu xam aw yata waaye gannaaw ko wut nañ ko wut di si ko yàlla fi ma xaal ñu bët ñu wëri si na fi xaat ñi nga xam ne la ko doon bindee bu ñu waaye ci réew yàlla bindut yàlla bindut dara lu ñu doog yooyu ci mboolem àddina kattan ak tiis jotoon nañ ko jot waaye boo xam ne mbindeef musu ko jot rek wa samuuda sanguurana alladina ñaana jaaboo dox nañu saxara jaaboo xet nañu saxara balde ak samuuda ñooy aadi ñaareel ñooñu ñu mbëru lañu woon ñoo daa xet ba ñu dëkk biir rek ñu laa di jëkkuloo wa karamna Firawna jilaw taari kari boom daaya gannaaw xaalal Samuud Firawna itam ñëwoon na te Firawna yi daaloon de mooy ki nga xam ne képp ku mu bëgg bëgg rek daf lay daaj ay daaj yu ñu ci sa tànk ndeyjoor sa tànk càmmooñ sa loxo ndeyjoor sa loxo càmmooñ jël bu nekk lañ teg ci sa dund nga jubóo jant bi doole te doo naan ba ngay dee. àll bi ñoom ñaari ñaari taxaw jaww nañu ci bilaari ci réew ñooñu ñoo bàyyiwoon ci àdduna si te ak comme sëriñ bi waaye ci réew yi alxames rek yàq yàq nañu àdduna ci lay àdduna bi ñoom te sax ba ko fexe amee ci ñoom rabu ko borom sa soxna ba duñ xeetu mbugal bu ko yàlla fàttali ci moom xeetu mbugal lañ ko àllage inna rabbaka naka borom sa dafa ñu saa di aju ne tey ci suuf lu waaye rek na nga xam ne yàlla moomu ñun ci fuub lu waaye dañuy joxe jaam bu nekk di fuub lu jëfam de su jaam bi xamee ne yàlla nga koy fuub lu ci lépp lu muy def ak lépp lu muy wax boole ci bënti jëfam de te dañu ñu yow xam ne da ko xam ne fay wax ci fay jëf la bokk da nga war a fexe fay wax rek xeet yi jëkk yaa ngi am na yàlla xarale ci kattanam loolu wane na yàlla gi ba amal insaanam laa yéefar ilaa mabtaleehu ndem matt na ko rabbuhu boromam fa akramahu tam teral ko jaral azlu bi moom wa na'amahu tam xéewal ko fa yaqulu dana mu wax rabbi borom sama akramani teral na mu ma doomu aadama li jikkoom su bëri alal rek ak yëf teew bi fi gañe mu daal ne man yàlla ma may yàlla ma teral waa maa ngi gërëm ak sa réew ndax ndem matt na mu ko fa kasara tam tiital alaykum ko wërsëgam yaqulu dana mu wax rabbi borom sama ah nañu daaw dal na ma soo xamee ne yàlla na tudd ko itam ba néewal wërsëgam mu ne man yàlla dafa maa daaw dal xaaral ma kàllaa bu nga teraanga di am koom di dem doo di ñàkk def déedéet teraanga mooy topp yàlla doo di mooy mooy yàlla rek suñu faru makka ñoom xamuñ loolu rek dégguñ baax bi wërsëg wi natt la ko tuddee ñàkk gi napp la ko tuddee ñoom ñaar ñoo yem képp ku ci ne napp la wa nabluukum bis-sharri wal xayri fitnatan ci jox leen alal dana leen nattu ci xañ leen alal yaari nattu lañ yoo xam ne su la joxe alal du dara lu may nattu keroog ndax li ci war danga ko ci def am doo ko ci def danga ciy topp yàlla am danga ciy moy yàlla dana yërëm nit ñi dimbali ko di simplifié ci kawam ku ñàkk itam yàlla daf ko natt ci ñàkkam gi ndax dana muñ dana maata yàlla am du muñ ndax dana añaane ci yàlla jot lu mu ko joxut am du ko añaane ñoom ñëpp nag ku ci nekk defee la xam ne moom la yàlla bëgg ci moom ñu ngi ko am ci topp na yàlla te sant yàlla ci mayam dimbale ñu néew doole ku ñàkk ci muñ na topp yàlla su mu bu baax jox na ñaar ki nga xam ne yàlla jox na ko lu mu ko joxut bon ñooñu ñoo am dara nga fa yàlla rek su fekkee nag ni borom xéwal bi def ko rëy lool ah kon kooka nattoom natt bi jiwu gerte waaye nga def ko xanaa nga ci jëlee ak dugalam la laata su ñàkk ci noonu ñoom ñaar ñëpp natt la leen yàlla tuddee nam ko waxee ci laa ilaha illa bi yaaye wa nabluukum bi sharri wal xayri fitnatan naka ba dara du may yàlla dëgg dëgg lu muy gëm yàlla su fekkee ni jaam bi gëm yàlla yaari ci def ak moom su fekkee yàlla daf koo def mu am alal ja baax na ba mu nekkee ci loxol waa ba tey ku ñàkk te muñ jaam yàlla la foo ñu ku xormal ci sant ku ne xam nga ku ci nekk am na xaal bu la gënal suñu seetee nag saaba yonentu ñu ci gën a bari ñu ñàkk lañ xam kon dañuy jàpp ne ku ñàkk sa xoomal ah ku ñàkk sa muñ moo gën ko xoomal tey sant yàlla te ñàkk yi mas ñoo toog bés ñu yónni ndaw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko dañuy taw ñun amuñ dara borom xaal yi demee nañ yoon bi yëpp suñu waxee xalaat ñu sabaxe seen alal suñu waxee ngeen goreelu jaam ñu daal di jënd seen jaam goreelu suñu waxee dimbali ñu dimbali suñu mën nañu aj Makka mën a jihaad ñoom loolu mën nañu ko demee ni yow daal ñu ndekkee dara yonent ne ko sallallahu alayhi wa sallam soo demee ne ko ne leen ñoom ñu ñàkk ñi danañ dugg aljanna ba am juróom téeméeri at gannaaw rek ba ci bés yàlla ña ñoo amoon ñu fa la ay kër nga ca aljana ñooñu aljana dañ koy séentu nii ñooy suuf di séentoo biddiw yi ku ñàkk rek dafay dëkk ku gëm yàlla ku ñàkk wala yonent bu ñàkk wala ku sëyit ku ñàkk su ngeen waxee ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar benn yoon su borom aar yi sala xewal benn wala yëpp it du ngeen jot ci yoon rek ñu leen di kontaan lool dañu dem ñoo xamal ñu dëgg hadis yi ñoom ñëpp ñu wax subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar ñu leen di ci yéen ne ko bari ñu waxoon daa leen ko wax ñoom itam ne xam te ñun ah loolu lañ leen yàlla la bu ko neex la koy joxe daal li ñuy yàgg ñu defee mooy daraja mooy karaama mooy yëkkatiku daal yàlla moom defu ko muy dara xamal ju bari ak daraja yàlla defu ko muy dara surtout seen melo yi surtout seen alal yi ñooñu caada seen xol seen jëf yi de ku sa xol xëyoon jëm ci yàlla seen jëf ci jëfi topp yàlla la konte ko amul weer kàttanu rek baal bayit laa tukrimu karam bi leen al yatima jirim te ñoom ñi am alal ba di ko fukkalee duñ jot karam jirim duñ ko jox xaqam rek ata xaqam ci miraas duñ ko ko jox ku dee ñu jël sa alal boole seen alal ya wala tax duna dooral ci leen seen bopp fàkk keneen ala tax miskin ci la miskin du ngeen war miskin du ngeen bàyyi ku jàpp leen ci la miskin du ngeen gisee ko yàlla may yàlla ay ko ci miskin yi xaar ngeen di ko yàgg naa ko du yàgg baaxal ji waxaat loolu da ngeen lekk kuraas ak danoo ak ramag lekk ndam man bu dee aji kat bu nit deewee ngeen jëkkante miraas ma jiwoo ko ku ne lekk wàllam ñoom ñaar ñëw ci loolu xale amul dara képp ngeen fàtte naa leen lekk ko balaa ñoo màgg wata fi bon da ngeen topp almaara ji fu ban cofeel jàmm bu daal yu bëri seen gën a demee bëgg alal yéen daw alal seen bëgg alal ëpp na kàllaa mbiru du naka noonu de du noonu de laa dikka dina mokkal na darle ku dakkan dakkan ak mokkal ak mokkal bis boo xamee ne yàlla war na tuuti ba mokk nekk sunne naaw mu jigéen ñàkk suuf si nga taxaw bu fi jógee dara sa sa tuuti dañoo géej gi te géej gi dañ koy taxaw nga soxla ci tamit ñu jëm ca jëm yàlla. waaye daal te dikk ràmm ko mbiram borom sa wala wala parce que mooy dikk malaaka safan safan bi ñu ngi sapee sapee bis boo xamee ne yàlla mokkal na suuf si ne yàlla bokkam ñëw malaaka yi ñëw sapee sapee wër doomu aadama yi. wal ci yàlla bi ci ñoom lañ seen jëlëb karoon bi jaanama ci jaanama karoon yàlla na indi mel na jaanama ñu daal di ko mos juróom ñaar bu ko jëlee ci wàllu ci yàlla juróom ñaar bu ko jëlee ci malaayika ñëpp mu ngi fiu moom jaanama yàkkam ci ñu ne ko lakkal ba mu lakk yàlla na seen jëlëb karoon dafa sax lay waaru leen sàmm yu fa de karoon ñu bari ñu gën a dëgg na waaye karoon ñoom ñëpp ñu waaru de waa nee na mënoon na xam si kenn ñëw ko si Kalaal waa ana góob waa ana góob mu jëriñati jaanama ñëw na ba képp ku gëm doon yàlla képp doon yàlla jaanama lakk ba yóbbu lakk yóbbu rek lakk looloo def ñu toog ba foofu nag nga fag di jëm foofa kay kenn du weddi weddi wala ñu gis bokk ja wala ak nañ jaram ngir moom ñëpp dinañ jëm waaye boobu gëm nañ moom dootu jëriñ muy gëm yàlla wuñ fa ngeen boole woon njëkk woon ñu yëpp ñu dañu ci benn fàq doomu aadama yi afakay jinne yi ci suuf lañ jinne yi ci suuf afakay malaaka yi ci suuf lañ mboolem afakay malaaka yi njëkk lañ malaaka yi afakay yi nga asamaan ñaareel lañ ba asamaan juróom yaa faj nga dem bay imaam wóor dem kursiyu dem xaraf xaraf am ñaar téeméer juróom benn téeméeri jinne ci tool bu ci nekk ci loolu bu ci nekk la fa nekk ci mbindeef mboolem yi ci te jiw jiw war a dañuy war a yëngu la xam ne doomu aadama yi ñu doon dëgg ak jinne yi ñu ngi leen ci ndum ci biir ndimbalu yàlla yu bëri yooyu yàlla ne indi leen ma jaanama ñu ma leen digaloon waxtagal leen ñu ma leen digaloon ñoom ñëpp parce que leen sama ndigal gis naa seen seen jëf dara baaxut waaye ñu indi leen ma jaanama mu lakk ñëpp tamit ñor tamit mu rahim mu rahmaan mun taqullah malaaka ñëpp ci ilaa bu jaarab naa laa ma salim salim yéen su ma gis ma nga naan ñu dawali Adama dawali Nuur dawali Ibrahim dawali Musa dawali Isa fañ dara ñu soog dem ci yéen ba mu ne ana ah, loolu maa ko xeloo de di ñëw ne jaanu ma sañ naa ñëw kay sama yàlla te génne ma sama di ñëw ñëwal boromam si jëm mu ne ko si jëm tey bi sam jaamu yàlla loolu bëgg rek ma jox la rambu ko bëgg a rambu rek ba mooy maqaamam yonent bu ñu sant ba ca saara yi saare waaye ñu wax dëgg bu ko maqaamam am waram de jarab bët yëpp ci yonent lay xaj rek amul ci yàkkaara umra mu jarab rek doo am jàmm de ay yonent yi moo leen yaram mu ñu faram na ramu su yonent yaram moo way ko yéen yaramu wala maa way yaramu ci nit ñi sax yaram moo te ñenn ci ñenn rek suy fa amul jàmm ku leen yaramu yàqu woon gën a wax yéen ba yàlla elal tamam xaddam ko ma jiital yaa fi ko dund sama def lu gënoon ma jiital gëm yàlla kese ma dund daa bu ma noonu la fa yow ma itim dafa karo laa yoon ci mu bugal ci asaaboo kam bugalam nga aarum kenn wala laa yoon ci mu bugal ci asaaboo bugalam aarum kenn yow bugal ma yàlla du ko wakkil kenn wala laa yoon ci mu bugal ci asaaboo bugalam aarum kenn yow bugal ma yàlla du ko wakkil kenn nga xamante ne am na jiw lay ñëw rek xaaju mu doy waaye keroog nag yàlla boppam mooy jiwale boppam nag wala ñëw ci ko jëm ci dugub sax wala ñoom ñu aar ñu kenn keroog yàlla du jëm kenn kenn du jëm kenn du jëm kenn du jëm kenn xanaa yàlla boppam mooy du jëm kenn du jëm leen boppam nag waaye ay xanaa nag yow bakkan bi am may nekk ba ay xoolu ba di aji jëm yow bakkan bi nga xam ne na borom na gën a am lu na borom jiitu dee. loolu loolu la nga am ci ci xam sax. loolu ci sa borom bu baax wala am moom ca ku dee loolu lañ ko wax. ah yow tamit lu mu ay gërëm ma lay fàttali ci ñor. maa ngi yow tamit ñu ngi ko gërëm. dana ko fàttali yow boo xam ne boppam la ñu fàttali rek. waaye wala yi gërëm na la ci jot a yëngu mu jaar rek. parce que ñu xaaral ñu ngi baal ñu ci jaam sama. yow bu bëgg sama jaam la. amuñu ñëpp waaye ñoom su dee gaaw waxtu bi xarala jënd si waaye dana ko mën a ñoom